fa yaqulu al-imaamu al-haafidu abu zakariyaa yahyaa ibnu sharafin an-nawawiyyu ad-dimashqiyyu ash-shaafi'iyyu rahimahu llahu ta'aala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidi al-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fi al-baab as-saabi' ashar ba'da al-mi'atayn wa an abi sa'iidin al-xudri radiyallahu ta'aala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ma min abdin yasuumu yawman fi sabiilillahi illaa baacada allahu ta'aala bidaalika alyawmi wajhahu ani nnaari sabciina xariifa muttafaqun alayhi kon al imaamu alxaafiz annawawi rahimahullah di ñëwaat ak ñun ci suñu bunt bi ñu nekk ci chapitre 217 yox baabu wujubi sawmi ramadan wa bayaani fadle siyaami wa ma yataallaqu bih buntu bi di wax ci ngeneelu ci farataalub woor weeru koor ak leeral ak li nga xam ne mooy lii lëkkaloog moom ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ xadis mille deux cent dix woon wa an Sahl ibn Sa'd radiyallahu ta'ala anhuma an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala inna fil jannati baaban yuqalu lahu ar-rayyan walillahi alhamdu wal minna ba ni mu jeexe tey ñu war a gis xadis bi ci tegu ah, mooy xadis 1218 mu ne waan abi Sa'id al-Khudri yi mu ngi jële ci Abu Sa'id koo xam ne looloo doon dàkkantalam te loolu la siiwee waaw ah, saxaaba boo xam ne moom noonu la siiwee baax na ba am na ñoo xamante ne xamuñ lu dul moom loolu ci moom waaw ah, Abu Sa'id al-Khudri loolu lañ xam ci moom radiyallahu anhu euh, boo leen waxee leneen man nañ ko bañ a xam waaye euh, muy saydina wa mawlaana Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu taala an dinañ ñëw léegi ci turam euh, exactement yàgg nañ ko gis radiyallahu anhu yal na yàlla kontaan ci moom annahu qaala nee na qaala wax na rasulullah yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na ma min abdin amul benn jaam boo xam ne yasuumu dina woor yawman benn waaw fi sabilillahi ci yoonu yàlla illaa lu dul ne baada dina soril allahu borom bi tabaraka wa taala bi zalika ca jaare ko ca kooram googee mu def mu woor bis bi zalika al ci bis mu woor borom bi dina soril wajhahu xarkanama manin naari mu sori sawara sab'ina xarifa li nga xam ne mooy euh, euh, euh, juróom-ñaar fukki at soixante-dix ans voilà xarif benn la ci saison yi fa faslu chitaa yi faslu say sayf faslu arabi ak alxarif loolu ay comme ni ngay euh, mooy euh, ci saison yi euh, hiver automne hiver été printemps loolu c'est xarif benn la ci mooy xarif faslul xarif yi léegi mu ne xadiis bii nii ah mooy li nga xamante ne nii mooy mu ne muttafaqun alayhi hmm? mu ne ki nga xamante ne nii mooy uh, imaam uh, al al al Bukhari ak al imaam Muslim rahmatullah alayhima ñoom ñoo ko bokk solo hmm? <laughs> léegi laaj bu njëkk bi mooy est ñoom donga ko solo ñu ne la déedéet waaw hadis bii di ñoom ñoo ci wéete ah, ki nga xamante ne mooy al imaamu ahmad ibnu muhammad solo war na ko di seen sëriñ lu leen jiitu woon ah, naka noonu ah, al imaam kii at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi daal dina koy solo ak an-Nasa'i ak ibnu Maaja al imaam kii moo ko solowoon Abu Daawuda moom moo ko solowul rahmatullahi ala al-jamii al-imaam al-Buxaari rahimahullah mu ngi ko li kitaabul jihaad wa siyar baabu fadli sawmi fi sabiilillah ah, mu ne haddasanaa mu ne nettali nañu Ishaaq ibn Nasr mu ne nettali nañu si sëriñ bi Ishaaq ibn Nasr moom Ishaaq ibn Nasr Nasr du baayam maamam la Ishaq ibn Ibrahim ibn Nasr al-Bukhari Abu Ibrahim eh, la tuddoon voilà moom nii Bukhara la dëkkoon eh, eh, <laughs> comme imaam al-Bukhari rahimahullah mu ngi génn àddina la deux cent quarante am nañu ne deux cent trente taala alam waaye turam moo Ishaq Ibrahim ibn Nasr al-Bukhari Abu Ibrahim rahimahullah qaala mu ne haddathana mu nekk ñu nettal moo Abdurrazzaq bi Abdurrazzaq ibn Hammam ibn Nafi' al-Himyari mawlahum al-Yamani Abu Bakr as-San'ani génn àddina la 211 rahmatullahi alayhi qaala mu ne akhbarana ibn Jurayj mu nekk ñu nettal moo ibn Jurayj di Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj al-Qurashi al-Umawi Abul Walid min Abu Khalid al-Umawi al-Makki waaye mawlahum la al-Umawi mawlahum rahmatullah lay génn àddina li nga xamante ne mooy la cent cinquante mu ngi gane àddina nag la quatre-vingts am nañu ne la soixante-quatorze wallahu ta'ala a'lam qala mu ne akhbarani Yahya ibn Sa'id wa Suhayl ibn Abi Salih mu ne ñaari sëriñ ñoo ma nettali ku nekk man dong Yahya ibn Sa'id di Yahya ibn Sa'id ibn Qays ibn Amr ibn Sahl ibn Sa'laba ibn al-Harith Abu Sa'id al-Ansari kii mooy Yahya ibn Sa'id al-Ansari an-Najjar al-Madani sëriñ la woon tamit ci imaamu Malik ibn Anas imaamu daaril hijrati génn àddina la 143 fii la ci Yahya ibn Sa'id al-Ansari bokkul ak Yahya ibn Sa'id bien al-Hafiz al-Qattan kooku taalibe la woon ci ñoom imaamu Malik kii sëriñ ñoom imaamu Malik la woon rahmatullah alayhi Yahya ibn Sa'id wa Suhayl ibn Abi Salih muy Suhayl ibn Abi Salih Zakwan as-Samman ah, doomu borom import export Abu Yazid rahimahullah almadaniyu euh, mawla Juwayriya bintul Ahmas al euh, euh, bokkoon benn jigéen ci waa Ghatafan moom ci siw na yàgg nañ ko fee gis moom mu ngi génn àddina nag ci am nañu ne jamonoy cent trente huit ñii ne cent quarante côté yooyee wallahu taala alam hmm? muy Suhayl ibn Abi Salih rahimahullahu taala annahuma qad Yahya ibn Sa'id ak Suhayl annahuma sami'a an-Nu'man ibn Abi Ayyash ñu ne ñoom ñaar dégg nañ an-Nu'man ibn Abi Ayyash di an-Nu'man ibn Abi Ayyash Zayd ibn as-Samit ñii ne non Zayd ibn an-Nu'man la ñii ne Ubayd ibn Mu'awiya ibn as-Samit la ibn Zayd ibn Khaldata abu yeneen wax leneen Abu Salama az-Zuraqi euh, euh, euh, al-Ansari hmm, al-Madani rahimahullahu ta'ala moom nag muy génn àddina la entre l'an quatre-vingt-dix ak l'an cent rahmatullahi alayhi an Abi Sa'id mu jële ci Seydina wa Mawlana Abu Sa'id muy ki nga xam ne Sa'd ibn Malik ibn Sinan ibn Ubayd ibn Tha'laba ibn Ubayd ibn Abjar Khudra ibn Awf ibn al-Harith ibn al-Khazraj al-Ansari al-Khazraji siiwoon Abu Sa'id ibn Shahid baayam di Malik ibn Sinan tamit shahid la woon keroog fi nga xam ne mooy Uhud génn àddina am ñu ne la 63 am ñu ne 64 am ñu ne 65 am na sax ñu ne 74 wallahu taala a'lam ah kon mu ngi noonu ah hadith bi nag bala ñuy dugg ñu bari dañoo wute ci càllale mi ah, ni ñu ko soloowe ñi ëpp ñu ko jële ci Suhayl Suhayl mi ñu la wax sànk <laughs> muy Suhayl ibn Abi Salih ñi ëpp ñi ko jële ci moom comme Ibnu Jurayj ji nii ñii dañ ko waxe ñoom dañoo ne euh, euh, euh, comme ni càllale bi Suhayl jële ko ci kan ñu ne moo an-Nu'man ibn Abi Ayyash waaye ki nga xam ne mooy Shuba rahmatullah alayhi moom dafa wuteeg ñoom moom da koo sole ci Safwan ibn Yazid moom ci yoon boobee mu jële ci Abu Sa'id al-Khudri loolu imam an-Nasa'i rahimahullah moo ko solo Euh, léegi nag foofu nag mooy euh, Suhayl moo ko jële ci Safwan au lieu de mu jële ko ci an-Nu'man ibn Abi boobu mu jële ko euh, imam Shu'ba da ko soloo ci moom Suhayl moom jëlewu ko ci ki nga xamante ne mooy cette fois-ci an-Nu'man ibn Abi Ayyash ci Safwan ibn Yazid moom mu jële Abu Sa'id al-Khudri comme ni ko imam an-Nasa'i soloo rahmatullah ala al imam al-hafiz ibn Hajar mu ne amaana Suhayl dafee am ñaari sëriñ parce que imam an-Nasa'i soloo na ko ci yoonu Abu Muawiya moom mu jëla ko ci Suhayl boobu mu jëla ko ci al Suhayl jëla ko ci al-Maqburi an Abi Sa'id waaw léegi nag foofu nag euh, euh, ak def def la dafee am parce que dana wow wahima fiihi Abu Muawiya non Abu Muawiya dafa juuma Suhayl jëloo ko ci al-Maqburi wa innama yarwihi al-Maqburi an Abi Hurayra parce que bu dee loolu parce que dane sooy la bopp jële ko ci al waaw mais mu ci Abu Sa'id déedéet su kii jëlewu ko ci Abu Sa'id loolu juumte la ci al al-Maqburi jëlewu ko ci Abu Sa'id waaye ci Sayyidina Abu Hurayra waaye la an Abi Sa'id mu ne wa innama rawahu min hadith Abi Hurayra waaw Suhayl soloo na ko ci hadith Sayyidina Abu Hurayra waaye boobu an abihi ci baayam muy Abu Salih Zakwan as-Samman voilà la an al-Maqburi boobu Suhayl jëlewu ko ci al-Maqburi mu jëlew Abu Sa'id al-Khudri jëlewu ko tamit al-Maqburi mu jële ko ci ki nga xam ne mooy Abu Hurayra déedéet moom bi solo bu jële Seydina Abu Hurayra ci baayam la ko jële muy euh, euh, euh, Zakwan as-Samman az-Zayyat borom import export kon loolu mu ne nako noonu kazalika akhrajahu an-Nasa'i nako noonu it na ko imaamu an-Nasa'i solo ci sa yoonu Sa'id ibn Abd al-Rahman an Suhayl an abihi mu ne naka noonu la ko imaam an-Nasaa'i leerale solo ko ci Sa'iid yoonu Sa'iid ibn Abdurrahmaan mu jël Suhayl mu jël ko ci baam bi Zakwaan kam ni nga xam ne wa kaza naka noonu axrajahu Ahmad na ko imaam Ahmad rahmatullahi alayhi solo an Anas ibn Iyaad an Suhayl qaalahu mu ne lii lii la ko ëndee moom ki nga xam ne mooy al imaam an-Nasaa'i kon loolu nuqta hadiis ya la kon. an abi saidin radiyallahu taala anhu annahu qaala sami'tu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul man saama yawman fi sabilillahi ba'ada allah fi ba'ada allah wajhahu 'ani an-naari sab'iina xariifa ba'ada xam nga fii la naam ah, ci Riyaad bi man sa ma min 'abdin yasuumu yawman fi sabilillah ba'ada xam nga ba'ada fa'ala mufaa'ala mais jublu ci rek yi defante mooy ba'ada bii la ci jublu mooy soril na ko allahu borom bi uh, xar kanamam wajahu an innaari sab'ina xarifa voilà xarif mooy utun ah mooy utun rabia mooy printemps ah mooy lolli bi ah kanta euh, nawet chita ah mooy euh, saison des après mu am euh, euh, li nga xam ne euh, mooy nu mu tuddati faslu sayf mooy été bi voilà mooy jamonoy tàngoor yi xarif nag jamono joo xam ne bu jamonoy arab yi jamonoy dagg meññeef yi la doon ñor voilà loolu jamono yi ñu doon witt meññeef yi la waaye bi gën a digg dóomu am na ñoo am moo gën a digg dóomu mais déedéet bi gën a digg dóomu mooy arabiya waaw <laughs> waaw weer wu neex waa googu rabia waaw waaw rabiul awwal rabia googale waaw rabia moo gën a diggu doomu ci weer yi muy euh, mooy ci saison yi saison pas weer yi ah, saison yi faslu shita i sayf xarif euh, ak shita euh, ak xarif kon mu ngi noonee léegi mu ne kon borom bi noonu la ko al imaamu al xaafiz al buxaari rahimahullah eh, daal di indi kanta al imaamu muslim wa abul xusayni rahimahullah moom nag ay kàddoom la fi imaamu nawawi indi fii ci eh, fii ci riyaad bi eh, imaam muslim rahmatullah kitaabu siyaam baabu fadl siyaam fi sabiilillah liman yutiqu voilà <laughs> noonu la ko ñoom imaamu nawawi tudde imaam muslim. Euh, euh, euh, ñaari version la ci indi ah dafa dajale affaire indi ñaari version ci hadis bi mu ne kon kitaabu siyaam téereb koor baabu buntu bi lenn ci suraax yi def fadlu ngëneelu siyaam woor fii sabilillah ci yoonu yàlla waaye li man yutiqu moo tax fii sabilillah dinañ ci ñëw léegi waaye yoonu yàlla boobu mooy xare wala lu mu demee noonu <laughs> eh? Abdullah gisoon nañ ko fan yee mooy fii sabilillahi dinañ ci ñëw léegi dinañ ci ñëw insha allah waaye nañ xool euh, lii nga xam ne moom la ñuy wax nii ba pare kon al imaamu muslim kon euh, fadlu ngëneelu woor ci yoonu yàlla liman yutiqu ku nga xam ne attan na ko mën na koo supporter mën na ko mu ne wa haddathana muhammad ibn rumh mu ne te nettal suñu sëriñ bi muhammad ibn rumh ibn al muhajir wa Allah muhammad ibn rumh ibn al muhajir di ibn al muharrir ibn salim at-tujibi Abu Abdillah al-Misri foo dégg Tujibi yi mooy Misr ah moom mu ngi eh, eh, génn àddina la deux cent quarante-deux rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbarani xabaare na man dong al-Laythu al-Layth ibn Sa'd ibn Abdurrahman al-Fahmi Abu al-Harith al-Misri al-faqih rahimahullahu ta'ala gane àddina entre quatre-vingt-quatorze quatre-vingt-treize génn àddina la cent soixante-quinze xaritu imaamu Malik rahmatullahi alayhi ibn al-Had mu jëla ko ci ibn al-Hadi Yazid ibn Abdillah ibn Usama ibn al-Hadi al-Laythi Abu Abdillah al-Madani al-A'raj rahimahullahu ta'ala kanta moom ibn al-Hadi mu ngi génn àddina la 139 rahmatullahi alayhi an Suhayl ibn Abi Salih mu jëla ko Suhayl gis nañ ko sànq ibn Abi Salih rahmatullahi alayhi ma an an-Nu'man ibn Abi Ayyash an abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu gis nañ ko sànq annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ma min abdin yasuumu yawman fi sabiilillahi illaa baa'ada allahu bi dhaalika al-yawmi wajhahu ani n-naari sab'iina xariifa mu ngi nii nii mooy kaddu yii la al imaam an-Nawawi daal di indi muy kaddu yi nga xam ne moom la imaamu Muslim Abul Husayni daal di indi léegi nag ñu taxaw tuuti deuxième jàngat ginnaaw taxriij bi. lëkkaaleem ak bunt bi ñu ne la lii ngëneelu koor leer na bunt bii di wax ci li nga xam ne woo euh, farataalu bu weeru koor ak ngëneel yi di leeral bayaani fadlu siyaam mooy ndeke koor da soril li nga xam ne mooy sawara benn bés bu nit woor <laughs> waaw benn bés bu nit woor ci yoonu yàlla kooku borom bi da koy soril lu toll ni digganteem ak da koy soril sawara loo xamante ne ni doxu soixante-dix ans la allahu akbar kooku sori na ko kon gëneelu koor kon koor daa bokk li nga xam ne protection la contre sawara da lay sori sawara mooy gën a woor di gën a sori sawara waaw te ku sori sawara àjjana gëjëm faman zuhziha anin naar wa udxila al janna faqad faaz borom bi nee képp koo xamante ne nii soril nañ la sawara <laughs> dugal la aljana te looloo fi sax ndax yaa jëf joo xam ne lillahi fi sabilillahi voilà kooku kon lool bokk gëneelu li nga xam ne mooy koor moo xam ramadan ak noo ramadan bés boo wooree loolu la léegi nag nañ ñëw tuuti beneen jàngat fi sabilillahi waatan ah. <laughs> loolu nag boroom xam-xam yi al ku mel ni par exemple alimam imam eh, ibnul jawzi rahimahullah dana ida utliqa dhikru sabilillah fal muraadu bihi al jihad waaw ah, te loolu moom xam la waaw ah. non texte alquran wala sunna bu jooyalee ne sabilillah liñ ci jublu mooy jihad mooy xare ci toolu xare ngir yàlla waaw waaw kay <laughs> loolu la loolu moom mooy li nga xam ne mooy dëgg te ku mel ni imaam ibn abd ibn daqiq al-iid rahimahullah loola al-urf al-akthar isticmaaluhu fi al-jihad waaw ne li nga xam ne mooy aadaay sharia sunnaay saahibu shariati ak kaddu yu ash-shari'u alayhi salatu naka noon euh, alquran loolu li ëpp buñ ne istimaluhu mooy jëfandikoo ko fil jihad ci wàllu jihad la ah, xare ci tool yoonu yàlla waaye fa in xumila alayhi kanat al fadilatu li ijtima' al ibadatayn moo tax buñ ko nekk ci ndax lan ngëneelu dajaloo ñaari jaamu yàlla yi nit woor ba pare di jaa ba pare di xare en ñaari jaamu yàlla rëy la boole waaw yow boo gisee buntu yañ euh, bu Seydina Abu Hurayra ba doon wax ne yeneen saa saam nee amul benn jaam boo xamante ne nii man anfaqa zawjayni fi sabilillah ba muy wax wa man kaana fii min ahlil jihaadi du'iya min baabil janna min baabil jihaad bi wax buntu àjjana yi waaw ne képp koo xam ne ci waa jihaad nga bokk dees na la woo ci buntu jihaad ku bokk wa man kaana min ahli siyaam du'a min ku nekk ci waa koor nañ la woo ci waa rayyan xoolal kii moom bu dee euh, lii nga xamante ne man saama rama man man kii bokk man man ma min abdin yasuumu yawman fi sabilillah mooy ci toolu xare mooy dafa dajale jihaad bi nga xam ne buntu la am na buntu ca àjjana boo xam ne baabul jihaad yi la ba pare waa ji woor tekki mu amaat beneen bunt boo xam ne ca buntu àjjana boo xam ne mooy baabu rayyaan waa ji mu ne dajale ñaar yooyu nag moo tax mbir mi gën a teel rëy gëneel voilà ba borom bi soril ko lu toll noon soixante-dix ans ay auton yu tol toll noonu ci waa digganteem ak li nga xam ne mooy sawara kadhalika qaala al imam ibn daqiq al iid rahimahullah kanta imam al qurtubi dane sabilillah bii muy wax ni ba mooy topp yàlla la waaw kon nag fal muraadu man saama qaasidan wajha allah waaw kon nag liñ ci jublu mooy képp koo xam ne dangaa woor jublu ci euh, li nga xam ne nekk nekk yàlla am gënumu yàlla kooku noonu kooku la fi sabilillah bi loolu la kon moom danaan kon maanaam mooy man saama képp mooy mooy mooy maamin abdin amul benn jaam ya soo muy woor yow man benn bés fii sabilillah ngir yàlla ngir am gënumu yàlla ngir topp yàlla illaa ludul baadallah moom noonu la ko tekkee waaye mooy euh, loolu al imaam al haafiz ibn hajar rahimahullah bi muy tudd lii ci al fath nag mu ne euh, wa yahtamilu an yakuna huwa ma ma huwa aamu min zalik mu ne man na yenu ko fi sabilillah xam nañ ne dëgg la buñ koy buñ ko jooyalee jihaad lay wax waaye c'est possible mu yenu yenu loo xam ne moo gën a général lool mooy du jihaad kese ku woor ci yoonu jihaad kese waaye mu ne summa wajadtuhu fi fawaa'idi Abu Tahir az-Zuhli min tariq Abdillah ibn Abdil Aziz al-Laythi an al-Maqburi an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu bi lafz man ma min murabitin yurabitu fi sabilillah fa yasumu yawman fi sabilillah waaw imaam al-Hafiz nag mu ne man looy laa waxoon waaye daal après gis naa ne summa ginnaaw gi wajadtuhu trouvé naa hadith bi li wax xadis bi min fawaa'idi ci eh, jariñ Abu Tahir az-Zuhli foofu maa ngi ko gis nag xadis bi mu ñëw ci yoonu Abdullah ibn Abdul Aziz al-Laythi waaw foofu la nag bi nga xamante ne nii nag ci la ñëw ci kàddu yi la ñëwee Allahu akbar ci kàddu yi la ñëwee mooy lan mu jële ko coon ci Allah yi eh, al-Maqburi mu jële Seydina Abu Hurayra ci kàddu maamin murabitun amul kenn koo xam ne day takku ngir dem xare mooy murabituna yi ñoo loo tax ñu leen di wooylool takku ngir xare ji waaw yurabitu bu takku dem fii sabi min fii sabilillah dem xare ji ci yoonu yàlla fa yasuumu mu woor yawman bés fii sabilillah ci yoonu yàlla kon lii nii day wane ne mbir mi eh, lii mooy li nga xam ne mooy li a noot mooy fii sabilillahi jihaad la ci jublu voilà <laughs> waaw loolu la ci jublu fii moom parce que al Euh, euh, euh, leeral xadiis léegi nag nga ne ma ah kon fii taatillaay du lool ma ne non loolu beneen déggin bu ci am la mais li leer xadiis bi beneen xadiis bi moo ko leeral ne kooku muraabitul loolu fii yuraabitu fii sabilillah mooy kuy dem ci takk di xare ji voilà léegi loolu nag tekkiwul nekk woor ngir borom bi tabaaraka wa taala ngir wajhul karim ngir am ngëneelu kiiwu borom bi moom loolu amul ngëneel donc mu ngi indi ci suuf après boobu la indi xadiis bi ci tegu waa dina la indil xadis bi ci bi ci bi ci suuf voilà kon loolu insha allah mooy li nga xamante ne euh, mooy li gën a dëgër léegi nag mu des waa mais parce kat fii boo waxee lii man eh, bon xadis yi nga xam ne dafa ñëw yeneen saa salaam doon tere ku woor ci tukki wala rawatina ci jihaad bo ci jihaad ak tamit ci tukki sax laysa minal birri as-siyaamu fi fi fi safar nekk bokkul ci mbaax woor ci boo tukkee te tawam yeneen saa saam gis nañ ne bu doon dem xare saxaabaa ni da leen doon euh, digal ñu dox voilà te xew-xew boobu ba nga gis euh, xare bañ doon dem euh, ñenn ñi ba mu waxee dog leen ñenn ñi continuer mu ne halakal mutamatti'un waaw ñi teengalkat yi daal dinañuy al fekk day yëg ci am benn waaye bu daanu ñu ne lii la moo ko daal mu ne daa woor voilà alors que <laughs> voilà yeneen saa saam ne woon waxoon na leen dog leen. kon loolu nan ngay boolee loolu kon kay yow fi sabilillahi kat yoneen saa salaam moom da doon wax da doon digal gaa di leen di leen di leen di leen inciter ngir ñu dog parce que ci la ñuy gën a amee kattan face ak noon bi ak xare bi nga xam ne lañ jëm ak seen noon sinon bu dee dañoo xiif ba pare saay mën nañoo taxaw bu baax dem di xare yi woor di xare ji noonu day kii te badara ngoogu badar weeru koor la woon te nit ñi dañoo dogoon voilà nit ñi wooruñu woon fatxu Makka tamit weeru koor la woon voilà yooyu yëpp te tamit dañoo dogoon loolu te xay xare la woon léegi loolu lan nga koy booleeg lii ñu ne la loolu moo tax imaamu Nawawi rahimahullah def lu imaam yutiqu <laughs> yaa ngi fàttale ko kitaabu siyaami ci siyaam téere imam Muslim baabu fadl siyaami fi sabilillah liman yutiqu loolu moo tax ñoom ñu tënk ko mu tënk mu ko noonu fadlu siyaam fi sabilillah liman yutiquhu bila darar wala tafwiti haqq noonu la ko tudde buntu ngëneelu woor ci yooru yàlla liman yutiquhu ñeel ki ko man bila darar loo xam ne amulug lor bu koy dal ci moom ba mu am conséquence ci armée bi waaye ci boppam kese wala tafwitu xaq waaye xaq ñi nga xam ne ñoom la àndal ak tamit ak koo xam da ko war a taxawe nga nekk ne danga woor tax yow loolu doo ko man ah loolu loolu lu am am solo la fiihi fadilatu siyaam ci al-Minhaaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaaj mu ne hadis bi nekk nañu gëneelu woor fi sabilillah ci yoonu yàlla te mooy jihaad bi voilà léegi mu ne wa huwa waaye loolu mahmulun ala man laa yatadarraru bi loolu dañ koy yen ci koo xam ne loolu du ko lora du ci loro wala yafuutu bi xaqanta du ci manquele àqu nit wala àq boo xam ne digganteem ak boroom la wala yaxtal bihi qitaal qitaaluhu wala ghayr te du fell ci a wala ghayru maat muhimmaati ghazwi loo xamante ne moo tax gis nga Imaam An-Nawawi daa moom daa firi mbir mi ne sabilillah yi xare la laa wax <laughs> du fell dara ci li nga xam ne moo yu am yitteem war a def ca xare ba position yañ ko yañ ko téeloo ak ya nga xam ne ci ci euh, moo ko war a gérer ci armée bi bu dee ne moom kooram gi day tax lool du ko man déet kooku waxuñu ko ah voilà waaw waaw kon nag mu ngi noonu loolu lu ama am euh, euh, solo la quoi mooy kon yonent léegi nga ne ma waaw léegi hadis yi ak bii ñu ne la waaw lii la mooy bu dee ne à condition waa ji bu dee bu da wooree hein mbir mi dina man du ko teree def li nga xamante ne nii mooy wa euh, ay waree ay wareefam ah loolu du ko teree def dina ko mën a taxaw dina ko mën a def te du fell benn ak waa loolu mooy li nga xamante ne nii mooy loo xamante ne mooy li gën waaye bu dee manu ko nag bu boobaa ci kaw te loolu nag comme que en général nit ñi loolu da leen di day day day am effet yoo taxoon yeneen tubaab saab saab mooy koor gi doon leen pousser doon leen digal euh, ne leen euh, nañuy dog waaw nañuy dog bu ñu demee ci bu ñu nekkee ci xare waaw kon nag mu ngi noonee quoi waaw képp koo xam ne. koor moom man dëgër na ci lool du ko du ko du ko du ko teree def du ko teree daanaka sax bu wooree lay gën a sawar kooku moom ci àqam moo gën bu dee nag mu woor moo gën mu amaale ngëneel gi bu dee nag koo xamante ne nii moom xam na boppam saay bu wooree moom bu liggéeyul sax da ngay foog ne waa ji dañ ko doon dóori yat kooku nag li gën mooy mu daal di dog ngir mën a bokk ci xare boobu de wallahu taala loolu tamit dañ ci xame ne jaamu yàlla yi boroom bi mooy jël ci jaamu yàlla yi def ci lu ci ne lu ko soob waaw moo jël jaamu yàlla gi nga xam ne mooy koor benn rek ci yoonu yàlla mu def ne loolu dala ciy sori li nga xam ne mooy soixante dix ans soixante dix ans boobu nag nga ne mais est-ce que hmm? nekk loo xamante ne nii eh, mooy eh, soixante dix ans la est-ce am na mafhum loolu dañ naan la parce Euh, lool ngir baril la waaw ngir baril la <clears throat> lu tax parce que al imaam al hafiz rahimahullah dane parce que imaam an-Nasa'i dafa solo hadis bi ci hadisu Uqbatu ibn Amir radiyallahu anhu al-Juhani ak imaam at-Tabarani solo ci hadisu Amr ibn Abasa niñ fi gisoon radiyallahu anhu anhuma mu ne Abu Ya'la it solo ci Sayyidina Mu'adh ibn Anas radiyallahu anhum ñoom ñépp ci riwaaya seen riwaaya hadis bii nii ñu ne borom bi dina illaa ba'ada allahu eh, bi dhalika al-yawm an an-naari boobu ñu ne mi'ata am lool dina sori Abdullah borom bi tabaaraka wa taala dina leen soril safara santa lool kon ñu xam ci ne kon mooy li nga xamante ne sab'iina xariifa nekkul loo xam ne ngir eh, tënk la ne soixante-dix ans mooy day ngir bari la mooy lu bari la la borom bi di soril li nga xam ne mooy safara eh. am na nag ñoo xamante ne dañ ne yeneen sa saa salaam da ne woon sab'ina léegi borom bi daal di koy xamal euh, li nga xamante ne nii euh, mooy que léegi yokk na ci ci gëneelam voilà dina ko sori loolu après mu yokku ci lee hmm? voilà euh, ki ngëneelam mu yokkal ko ci saa waaw ba mu nekk loolu wallahu taala alam ñaar yooyu yëpp lu mën a nekk la wallahu taala alam xariif bi nag loolu mooy Euh, saison biñ la wax mooy automne euh, mooy at rek la ci jublu nag ci xadis yi voilà euh, voilà sinon sayfu shita rabia am ñenn ñi loolu loolu kese la voilà mooy jamono ji nga xam ne arab yi dañ ci doon seen fruits yi ñu doon bay ci ñoom ci lañ ko doon witt loolu la wallahu taala alam kon al imaam al hafiz an-Nawawi mu daal di ciy teg beneen